وعن أبي الأسقع واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الفراء أن يدعي الرجل إلى غير أبيه أو يري عينه ما لم ترى aw yaquula ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ma lam yaqul rawahu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala kon al-imaamu al-haafidu Abu Zakariya Yahya ibnu Sharafin an-Nawawi ad-Dimashqi ash-Shafi'i rahimahullah mu ñëw ci xadis bi nga xam ne mooy bi mujj ci téere bi waaye ci buntu bi waaye ci téere bi nga xam ne moom lañu euh, newoon boobu ba léegi muy kitaabul nawmi wal idtijaa waaw <laughs> kitaabu nawmi wal idtijaa kitaabu a aadaabi nawmi wal idtijaa hmm? kitaabu aadaabi nawmi wal idtijaa eh, téere bi moom yaakaaroon naa ne mooy bi gina gàtt ci ñu def yëpp waaye finalement moom waxuma la day nekk deux tomes waaw day nekk deux tomes parce que ay cinquante six fichiers daanaka ay côté cinquante cinq loolu doo dugal tome bi par ay trentaine wala vingt neuf vingt huit côté yooyu loolu lay doon moo tax kon day mujj nekk ñaari tomes alors que yaakaaroon naa ne moom mooy gën a gàtt ci lépp maa ngi doon wax nan lañ koy mën a boole téere bi ci te tegu biñ war a gis après waaye hada qadarullah loolu mooy alhamdulilah dogalu yàlla lillahi alhamdu wal minna kon muy téere bii nga xam ne mooy baabu buntu bi baabu ru'ya wa ma yata'allaqu biha buntu bi wax ci gént ak li nga xam ne moo lëkkaloo ah ak gént hein le livre de la walla le chapitre de la du rêve <laughs> wala de la vision et de ce qui s'y rapporte waaw baabu ru'ya wa ma yata'allaqu biha ci suñu jotaay bii ñu génn nag gisoon nañu xadis bi nga xam ne moo doon xadis numéro huit cent quarante deux moom dañ ko see tegoon mu gàtt lool mu quarante trois quarante trois lañ mujje woon muy xadiis sayyidinaa Jaabir bi mu ne woon wa an Jaabirin radiyallahu anhu an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala idaa ra'aa ahadukum ar-ru'yaa yakrahuhaa falyabsuq an yasaarihi salaasa léegi xadiis boobu lañu gisoon tey nag ñu war a gis comme niñ ko yëgle woon bu mujj bi nag muy xadiis numéro quatre huit cent quarante-quatre mu ne wa an abil mu ngi jëlee ci saxaaba boo xam ne dakkantalam moo doon abul asqa' waaw abul asqa' baayu al asqa' loolu mooy bi gën a siiw am na yeneen dakkantal comme niñ koy gise léegi insha nan la tuddoon waasila waasila de waasila du ci benn waasi abatasa waaw ba ta sa ibtc waa si waasilata ibnil asqa'i abul asqa'i radiyallahu anhu taalibi la woon ci yonent bi alayhi salatu wassalam annahu qaala nee na qaala wax na rasulullahi mu ne ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallama nee na inna dëgg inna min a'zamil fira bokk na ci kàcc yi nga xam ne ñoo gën a mag ci duur yi yi nga xam ne moom yuta'ajjabu minhu <laughs> waaw ku ko dégg dana yéem tellement dafa pataata rëy te ñàng waaw ndax muy wax joo xamante ne nar wu du wu rëy noonu te garaaw bokk na bi ci gën a màgg an yadda'i ar-rajulu mooy nit ki di wootewu di askanale boppam ila ghayri abiye ci koo xaman ci koo xamante ne nii du du bàyyam ila ghayri abi waaw muy askanelaw boppam koo xam ne du bàyyam benn aw mooy aw bi mooy wax waaw mooy bii itam ci la waxuñu nag ñu boole ñett yëpp de mooy bar mu nekk a'damul fira il mu boole yi muy wax déedéet benn bu ci nekk yow peser nga ci a'damul fira yi bokk ci nguur yi gën a rëy yi gën a mag yi nga xamante ne mooy sublime mensonge waaw bokk na ci sublime mensonge yi laa wax yu rëy rëy rëy rëy rëy les pires énormités en matière de kàcc et de nar waaw yi ci gën a pata agin cee ñàng bi ñu nekk mu ne nit ki di woote woo an yadda'i ar-rajulu ila ghayri abi nit ki di woote di askane la boppam ci koo xam ne juru ko waaw ku dut baayam aw walla deuxième yuri aynahu ma lam tara muy gisloo ay bëtam loo xam ne gisu ko mooy lan ci gént lay wax waaw waaw naan man gént naa nangam gént naa yeneen nari neen géntul kenn <laughs> waaw bëgg rek assistance ba mu nekk comme que daa ñëw war a wax lu extraordinaire ndax moom jàpp na ne fekk mu ngi wax lu extraordinaire mooy gaay di gën a dagg ci moom di ko gën a topp muy créer rek di di di kàcc waaw bii wala yu sàngam feeñu na ma nee ma lii wag lii waaw suñu ndaje mi ñu war a def yëgal na ma ne nàngam ak nàngam xamaloon na ma ne nii ñii ñii yëpp ma fi gis mu ngi mel ni bii yëpp laa gis nee na nag maa ngi leen di maa ngi leen di eh, eh, eh, ma ma ma yeggal leen ay nuyoo ndekete yoo sawaay day nari neen <laughs> waaw nari neen waaw allahu akbar waaw la ilaha illa allah loolu nag imaamu riwaa imaam ahmad bi mooy gën a leeral te xam nga bu ne <laughs> aw yuri aynahu ma lam tara muy gis loo ñaari bëtëb lu mu gisul man nga ne mais mooy ci biti nii comme mu ne yekki ne Eh, man gis naa Souleymane fële ndekete yoo ko gis du Souleymane te moo ko tey loolu it garaaw ah non attends <laughs> mais bii li ñu <laughs> riwaay Imaam Ahmad waaw <laughs> ah, parce que loolu faux témoignage la waaw ah. parce fii mu ne bu dee ne Souleymane sawaay foofu nga ne fa ko gis daa am lu fa réer boobu exactement yow nga ne heure boobu gisoon nga Souleymane muy jàll mu ngay dugg ah sawaay léegi ñu war koo këyiri laaj ko mais duñ ko jàpp ci loolu kese mais yow rien que ñu koy ke kese ak boobu yaa ko créé te du dëgg loolu garaaw na mais bii moo gën a koy garaaw bii bi muy wax riwaay imam ahmad bi bu ñu ñëwee léegi taxrij bi nañ ko gis mooy ci gént waaw waaw ngay ngay wax ne say bët gis nañu dara te gisuñu tus aw ñetteel yaquula waa ji wala waa ji di wax naan <laughs> ala rasulillahi di waxal yonent bi alayhi salatu wassalam maalam yaqul loo xam ne waxu ko waaw toog bëgg neexal màggal gi ba gàmm gi wala conférence bi xalaat say xalaat yoo xamante ni daal créer sa xadis boo xam ne léegi nga ko créer ci sa bopp bi mu bu xam ne yaa ko créer ci sa bopp bi léegi daal di duur kay na yonent bi saa salaam sax nee na tey waa waaye it waa ji nga xam ne xam ne ne lii xadiisun mawdu la xadis bii yeneen saa salaam wax dañ koo créer de toutes pièces mu ñëw di ko wax à condition leeralul ni lii dañ koo fomante mooy du dëgg yeneen saa salaam waxu ko mu koy wax ñoo xamante ne dañuy jàpp ne noonu yeneen saa salaam ko naan yeneen saa salaam nee na xam ko bañ ko leeral kooku ci nga yaa ngi waxal yoneen tubaab saa salaam lu mu waxul waaw léegi mu ne xadiis fii rawaahu soloo na ko al Buxaari al imaam Muhammad ibn Ismaayil ibn Ibrahim ibnul Mughira ibn Bardizba al-Ju'fi al-Bukhari amirul mu'minin mooy njiitu jullit ñi waaw l'émir de tous les croyants mooy imaamul Bukhari <laughs> fil hadith <laughs> waaw waaw radiyallahu anhu léegi hadith bi léegi kon lii la léegi laaj bu njëkk bi mooy ana keneen kan mooy ki nga xamante ne moom moo kaa solo yena la xadiis bi al imaamu ahmad ibnu muhammad ñi doon gis ah ah muy kutubu sitta imaamu malik imaam ahmad ñoo ñëpp imaam ahmad kese moo ci fekk moom moo ci jiitu woon taalibeem bi imaamul buxaari yi daal di woon koy solo sinon al imaamu ibnu hibbaana al imaamu ibnu hibbaan <laughs> du du du du jabbaan nag du imaam ibn jabbaana ah? hibbaan te <laughs> lu ma fàttali yaa <laughs> yàlla baax na al imaam ibn hibbaan nako imaam al haakimu an-nisaaburi abu abdillah rahmatullah alayhim daal nañ ko sol al-imaam al-haafiz al-Buxaari rahimahullahu taala mu ngi kon di kitaabul manaaqib baabun hmm? téere jaloore yi benn bunt ab bunt mu ne haddathana Ali ibn Ayyash mu ne nettali nañu Ali ibn Ayyash di Ali ibn Ayyash ibn Muslim al-Alhani Abul Hasan al-Himsi al-Bakka ah jooykat bu mag la woon Abul Hasan rahimahullahu ta'ala qaala ah, <laughs> allahu akbar <laughs> eh? hmm? <laughs> allahu akbar <laughs> ah. Ah. allahu akbar ah. allahu akbar allahu akbar dafa am benn benn bu imaam Az-Zahabi doon nettali ci moom <laughs> dane eh, Yahya ibn Yahya ibn Aksam dane ci al-Kaashif la ko imaam Az-Zahabi di tudd nena Ali ibn al-Alhaani dama koo dugal ci al-Ma'muun mooy <laughs> xalifa abbasid boobu al-ma'muun fatabassama summa bakaa mu daal di muuñ après daal di jooy ah fa qaala ne waaw man dañ maa dugal ci ab dofam nee na ma ne ko hada ahli Shaam wa a'lamu bil hadiis maa xalaa Abal Mughiira ma ne ko ah hmm? <laughs> kii de mooy ki gën xayru ahli Sham wa ki gën ci waa Sham ngi te moo leen gën a xam xadiis ba mu des nag Abal Mughira waaw imaamul xaafid al-Buxaari eh, ibnu Hajar mu ne siqatun sabt waaw ku dëgër a ngi waaw ku dëgër a ngi ku dëgër eh, wóor te nag këcc dëgër këcc kon Ali ibn Ayyash mu ne qaala mu ne haddathana Hariz mu jële ci Hariz ku ñu naan Hariz ci moom la ko jële rahimahullah muy Hariz ibn Uthman ibn Jabr ibn Ahmar ibn As'ad Abu Uthman ar-Rahabiyu ah, ash-Shami al-Himsi rahmatullahi alayhi qaala haddathani Abdul Wahid ibn Abdillah an-Nasri mu nekk ma nettal ma Abdul Wahid ibn Abdillah muy Abdalwahid an-Nasri ibn Abdallah ibn Abdalwahid ibn Abdillah ibn Ka'b ibn Umayr ibn Qani' ibn Abbad ibn Awf ibn Nasr ibn Muawiya ibn Bakr ibn Hawazin ci waa Hawazin eh, an-Nasri eh, Abu Bisr ash-Shami ad-Dimashqi ñu ne non eh, Abul Himsi la rahimahullahu ta'ala moom mu ne qaala mu ne sami'tu Washilata ibn al-Asqa' moom moo ne dégg naa Waasila ibn al-Asqa'i ibn Ka'b ibn Amir ibn Layth ibn Bakr ibn Abd Manaf am ñu ne non Waasila ibn al-Asqa' ibn Ubaydillah la ah du ibn Ka'b Waasila ibn al-Asqa' ibn Ka'b ñu ne non ibn ibn al-Asqa' ibn Ubaydillah ñu ne non non du ibn Ubaydillah ibn Abd al-Uzza ibn Abd Yalil ibn Nashib loolu la am ñu ne non non non non waaye yooyu wuute la kunyaam nag mooy niñ ko doon dàkkantale li li gën a siiw moo doon abul asqa'i comme ni imaamu Nawawi wax ne wa an abu wa an abil asqa'i waaw am na nag ñu ne mooy abu muhammad la am ñu ne abu ah, qursafa ah, ñii ne abu xattaab ñii ne abu shaddad ñii wax leneen al-Laysi radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah nekkoon saxaaba bu siiw comme l'imam al-Hafiz wax ci Taqrib at-Tahdhib saxaabi mashhur waaw nga xam ne mu ngi nekkoon Sham nekkoon na Basra waaye Sham la mujj fa la newoon fa fa la génne àddina moom Seydina ca Baytul Maqdis di Jérusalem harasaha Allah ah moom Waasila ibn al-Asqa mu ne dégg naa ko man Abdul Wahid yaqulu qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna min a'zami al-fira an yadda'iya ar-rajulu ila ghayri abihi aw yuriya 'aynahu ma lam tara aw yaqula ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ma lam yaqul kon nii la ko al imaamu daal di solo léegi nañ xool imaamu Ahmad liñ la doon wax sànq ne la loolu ci ngay xamee ne euh, yonent bay saar saam mooy gis euh, gisuloo ay bëtam lu mu gisul lool li mu ci jublu mooy li nga xamante ne nii mooy ci gént waaw loolu la ci gént loolu ci gént loolu ci jublu euh, al imaamu ahmad ibnu muhammad rahimahullah moom mu ngi ko indi ci musnadul makkiyin xadiisu waasila ibn al asqa'i waaw moom foofu la ko indi moo indi ci nag ñetti kii indi na ci ñeenti xadis yoo xamante ne ni euh, moom la ñeenti version la ci indi xoolal liñ la doon wax sànq mu ne al imaamu Ahmad ibnu Muhammad mu ne haddathana Isaam ibnu Xaalid wa Abul Mughira mu ne nettali nañu Isaam ibnu Xaalid di Isaam ibnu Xaalid al-Hadrami Abu Ishaaq al-Himsi rahimahullahu ta'ala wa Abul Mughira ak Abul Mughira di Abdul Quddus ibnu al-Hajjaj al-Xawlaani alhimsi ash-Shami ah, rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana Hariz moom la kële doon wax naan ba mu des moom <laughs> eh? moo moom kii ma la indil fii moom moo gën ci waa Sham yóbbu ko woon ah, Ali ibn Ayyash mi <laughs> di ko wax al-Ma'mun ba mu des Abul Mughira nag waaw ah, bu dee Abul Mughira moo leen gën a xam hadis moo gën waa Sham te moo gën a xam xadis ba mu def Abul Mughira Abul Mughira nag mu ngi noonee eh, sëriñ la woon ci al imam Ahmadu ibnu Muhammad moo tax moom la wax ni muy Abdul Quddus ibn al Hajjaj al Xawlaani Abul al Himsi eh, nga xamante ne ku dëgër la woon moom moom dëgër waaw <laughs> kaana min siqaati ash-Shamiyin wa musnadihim comme al imaam al Hafiz az-Zahabi wa ibn Hajar na siqa voilà kon moom nii la koy doon wax léegi <coughs> léegi nag moom mu ne ah, qaala ñoom ñaar ñu ne haddathana Hariz ibn Usman waaw gis nga ah Ali ibn Ayyash moom ci Hariz la ko jëlee Abul Mughira tamit ci Hariz voilà mooy Abul Mughira moomee léegi kon mu ne kon ñoom ñaar ñi ñëpp nag taalibe sëriñ Imaamul Ahmad yi ñu ne jëlee nañ ci Hariz ibn Usman gis nañ ko sànq qaala sami'tu Abdul Wahid ibn Abdillah an-Nasri gis nañ ko sànq qaala mu ne sami'tu Wasilata ibn al-Asqa'i <coughs> Wasilata ibn al-Asqa'i yaqulu radiyallahu anhu qaala nabiyullahi sallallahu alayhi wa sallam inna min a'zami al-fira bokk na ci kàcc ci duur yi nga xamante ne ñoo gën a pata ak gën a rëy waaw nga xam ne yuta'ajjabu minha waaw dañ ci dañ ci dañ ci kër ay kasbatun azima kasba kasi kasib la waaw <laughs> nga xamante ne bokk na gën a màgg an yadda'i ar-rajulu ila abi waa ji di woote woo keneen ko dut baay aw yuriya aynayhi fil manaami ma lam taraya mu ne wala muy gisloo bëtam yi fil manaami ci nelaw voilà <laughs> maalam taraya loo xamante ni ñaari bëtam yi gisuñu ko aw yaqula wala mu naan ala rasulillah di waxal yonent bi sallallahu alayhi wasallam yaqul loo xamante ne nii à vrai dire nag yonent bi alayhi salaatu salaam nekkul ki nga xam ne moo kaa wax kon gis nga al imaamu ahmad rahimahullah lii ko indil nañu kon li nga xam ne mooy lëkkaale bi li tax imaam indi ko fii mooy loolu mooy lëkkaale ak bunt bi nga xam ne day wax ar baabu ru'ya wa ma yata'allaqu biha waxoon nañ la ko mooy léegi jàll nañ pare nañ ci taxriij bi hein pare nañ ci taxriij bi mooy Eh, li tax imaam indi ko fi mooy boobu ba léegi mu ngi wax ci wàllu gént te gént daa nekk monde bu doy waar boo xam ne borom bi moo fay wéyal li nga xam ne mooy li muy bind di ko wan jaam yi mu leen dugalee ci géejum nelaw léegi nag mu bëgg laa wax gis nga yu baax yi ñu fi gisoon waaw mubashiraat te ni gént moo des ci mubashiraat yi moo ci des waaw waaye yi bëggalaate yu yonent ak prophétie lu dul gént ah ar-ru'ya saaliha bu baax waaye bu jamono ji jege di waaj a jeex daanaka géntu way ngëm yàlla gi du deñ du du xaw nekk loo xam ne bu géntee lu du li muy de di njuuy waaw képp ku ma gis ci li nga xam ne mooy man yonent saa salaam ci gént man nga gis faqad ra'ani gis na ma te fasa sawfa yarani te fasa yarani fil yaqaza aw la ka am man namaa raani alhamdulilah mu ngi mel ni ku ma gis ak wax yiñ ci wax yépp li ñuy am am solo yépp nag ñu ne la nag waaye attention de <laughs> waaw kana ru'ya a juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an min an-nubuwwa daa bokk ci quarante six par par wàcc wàllu la ci quarante six par ci prophétie ci yonent waaw ñeent fukk juróom benn wàll ci ak yonent waaw ar-ru'ya as-saliha min Allah wal hasana yooyu ci yàlla la jóge loolu li muy am am solo yëpp gis nga gis nga bu la bëggum siiw wala bëgg am jaax wala wane na yow am nga foo toll ba tax gina nit ñi di dagg ci yow liñ doon wax ak taalibee nga jot a mbaal nga leen di gina endoctriner gin leen ñi ñuy gina des ci yow tax nga leen di retenir ak ay nettali yu du dëgg di ko jaaree ci gént yow tay nga dee na la leer na yonent bay saab saab wax na loo xamante ni nii ginnaaw bi nga ma la mel ni imaamu yi daan ginnaaw bi ma la xamalee njariñ yi nekk ci gént yépp ak yi nga xamante ne nii moom la ci yonent bay saab saab wax waaw mais nag attention de bés bu lenn àddina taxee ngay wax ni gént nga loo xam ne géntoo ko na nga xam ne def nga bàkkaar bi gën rëy duur wi dina màgg yaa ko yaa ko yaa sos kero waaw te kabiira la mooy bàkkaar bu rëy la waaw bàkkaar bu rëy la du bàkkaar bu ndaw mu indi bi inna min a'zamil fira waaw bokk na ci nga xamante ne fira mooy plurielu firia waaw waaw mooy al wal bukt al waaw buutu mooy duur la ko wolof di wax teg woo xam ne sublime na sublime mensonge ah akbar fara mooy daal dinay nar créé na yafri waftara yooyu yëpp mooy benn la ci la iftara jóge mooy ixtalaqa waa ji sos na histoire aw duur daal di taj tegal ko gat yi loo xam ne lépp min muxihi la ko jële waaw ci boppam bi mimma anbatatuhu mimma anbatatuhu mu ah, ah, ah, mimma anbatahu muxoo waaw mu kàcc bi ci gën garaaw nag lëkkaaleem ak suñu bunt bi bokk na ci yooyu kon mooy nit ki di gis loo bëtam yi lu mu gisul ci nelaw waaw yi ñu fi joxoon exemple yépp bés boo ko fi waxee may saway mais yow dama laa gént keroog ah ma gis la ngay wër kaaba gi ko waa di ne away ndekete yoo sawaay day kàcc gisul dara <laughs> bëgg laa impressionné rek ak tamit wan ne boo yow bëgg da xaman daal xaw ma gaay lu tax ñu man a nar quoi yeneen saa saa nee na yow moom bokk nga ci ñi nga xam ne ñoo indi les sublimes mensonges laa wax bi dina rëy kàcc wi dina pataa ci kaw suuf yow yaa ko yaa ko yaa ko man waaw gént naa ñu wan ma sëriñ baax ci Sénégal yëpp daje nañu waaw nee ñanu bu ñu mayul musiba bu rëy dina dal Sénégal waaw nee naa leen nag nuñ ci mucce ñu ne may da yow mii yow lañ délégué nga wax leen ko <laughs> waaw boo demee nag leen wax na ku nekk génne sarax bu kenn xeet président di la république ba suuf bu ko defee amaana insha allah borom bi dina di fenq ay wow ba du laal Sénégal waaye bu ñu ko deful nangam ñëw nag taxaw ci rajo yi di ko wax ak réseaux sociaux yi di publier na nekk dëgg de bu du dëgg moom waaw ndax am na ñoo xam ne dañoo mën a kàcc kàcc kàcc ba buñ toogee nii di xalaat rek loolu noonu jàpp nañ ne ay wax xam nga seen kàcc yooyu ñuy kàcc <laughs> daal di waay yow comme gaa yu xayalu bañ leen doon kii kii mel ni dañuy gis annahu jaan te mbir mi annaha jaan te ne seen bant yi jaan la ñii nag moom dañuy toog di xayaal rek di xalaat ay mbir après ñu daal di koy produire <laughs> ne léegi gént nañu ko wal iyaadu billah loolu nag dangerosité hadis bi da ko indi tëje ko ngir ñu moytu di wax naan gis naa ci gént loo xam ne gisoo ko parce que en lu tax mu bokk léegi nag loolu nag laaj bi day laaj day taxaw mais lan moo tax ana lan moo tax affaire boobu noonu bokk ci li gën a màgg tamit ne gént naa dara ne gént naa dara te géntoo ko ne gént naa dara te géntoo lan moo tax mu bokk ci li gën garaw ñu ne la xam nga lu tax parce que mooy da waxal yàlla lu mu waxul parce que ku gént ku ne gént naa gis naa man bii de ah maa gént lii mu ngi mel ni danga ne yàlla moo ma wan lii ah parce que gént moom yàlla mooy wane lépp waxoon nañ la bu bon bi la la ñuy askane la seytaane ci ci ci ci li nga parce que da koo bëgg te loolu la nammal wéy yàlla bi te moom dafa lëndëm la te gént bu baaxul lëndëm la moo tax ñu koy askanale sinon yàllaa bind lépp te gaa yi yu mel nii duñu wax yu ñàngaa wala yu ñàng yi buñ ko waxee boo seetee euh, euh, bénéfice ba ci ñoom lay delluwaat comme biñ la wax sànq am na jéyee ju mag yuy nar a dal Sénégal waaw nee nañu ma nag tudd ay sëriñu ñépp xam waaw man sax bañ ma ko waxee nee naa leen man nii sama jëmm ju ndaw ji man bu ma ko waxee ñoom duñu duñu ma gëm de ñu ne leew waxal rek l'essentiel nga wax mu ne moo tax mu ñëw ci rajo bi ndekete yoo nari neen waaw mooy ne gars yi <laughs> mooy loolu ndax boo fi ne gis naa ci gént mooy yàlla moo ma wan waaw kooku daa waxal borom bi tabaaraka wa loo xamante ne du dëgg waaw mu ngi mel ni da ne yàlla moo ma ko wan moo ma wan lii moo ma wan lii alors que du dëgg waaw te am ar ru'ya as-saliha yonent bay saa saam comme que dane woon wa ru'ya al-mu'min juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an min an-nubuwwa pàcc ah la comme niñ ko fàttalee léegi ci quarante six parties ci ñeent fukk ak juróom benn wàll ci prophétie bés boo ñëwee loolu mooy yow kon prophétie ngay xenal ngay wax loo xam ne amul la ilaha illa waaw loolu garaaw na façon wax yu la nga ne man nag léegi man yàlla moo ma ko xamal ko waa alors que loolu dara amu loolu moom dara dara déedéet dara dara dara amu ci léegi nag bu ko defee waa jii nag dugg nag ci al wa'id digge bu bu ngand bi waaw waaw bi yàlla digg ñépp ñi nga xam ne dañ koy waxal lu amut boo nee gis naa borom bi boo nelawee moo tax borom xam-xam yi wax nañ la day am malaaka boo xam ne moom la dénk affaire lépp luy gént li nit ñi gis daa am malaaka bu ko borom bi dénk waaw waaw léegi nag yow boo fi waxee ne man di gis naa lii mooy da ngaa boo xam ne yàlla yónni na malaaka boobu mu wan ma lii alors que dara amu ci bu boobaa nag mu nekk koo xamante ni non seulement da naral na ne malaaka boobu mais li garaaw mooy naral na borom bi tabaaraka wa ta'aala quand même <laughs> waaw léegi nga dugg ñeneen ñi dinañ ci ñëw lii lëkkaale bi lañuy wax lii mooy lëkkaale mooy al imam dañuy mettre en garde ci di waxal suñu bët yi loo xamante ne gisuñu ko waaw loolu nag ñépp ci yem yow parent bi il faut pas nga bàyyi sa say doom ñu lay ñu lay nettali façon gént bu nekk loo xamante ne tey buñ ko nettalee nii du mu demee nii suba mu waxaat ko neneen bu boobaa an parent sa may ma kaay gis nga boo géntul dara bul nettali dara waaw ndax wax ci gént naan gént naa loo xam ne demewul noonu sànjum yàlla mbugalum yàlla mu tar moo la ciy xaar bu la jéggalu waaw ndax yaa ngi waxal yàlla lu amul naan ko moo la wan lii alors que wanu la ko waaw moo tax <laughs> loolu garaaw la loolu moom daa bokk ci yi nga xam ne dafa garaaw léegi al xam nga hadis bu mel nii bala ñoo jàll ci ñeneen ñi ku mel ne al imaam ibn Abbaas ak mawlaana ibn Umar radiyallahu anhuma soloo nañ hadis yu mel nii yonent bay sax saam bi mettre en garde ci di gisloo sa bët yi ak a gént loo xam ne di nettali nit ñi gént yoo xam ne amul rawa al-Bukhari rahimahu llahu ta'ala wa Muslim wal imaamu Ahmad ba'dahuma naka noonu waa ashaabu sunan al imaam Abu Dawud solo na ko al imaam at-Tirmidhi an-Nasa'i ak Ibn Maaja muy al-arba'a ñoom ñëpp solo nañ ko rawaahul jamaa Mawlaana Ibnu Abbaas mu ne muy jëlee ci Yonent bi alayhi salaam Imaamul Buxaari ñu ko di baabun man kadaba fi xul fii xulmi waaw wala fii xulmi ki nga xamante ne baabun buntu waaw man ka nga xam ne kadaba fii xulmi waaw mooy li nga xam ne moom la kii naraw li gis. foofu la ko indi man kadaba fi hulmi mu jële ci ibnu abbas radiyallahu anhuma mu jële an nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaal man tahallama bi hulmin lam yarahu kullifa an yaqida bayna sha'iratayn wa lam yaf'al allahu akbar mu ne yeneen tubay saa saam ne ne képp koo xamante ne taxallama mooy da ngay féexe di di créer di wootewu ne gis nga loo xamante ne ci gént loo gisu loolu mooy taxallara waaw bi xulmin lan gént naa nii gént naa suñ tuubaa laa wax mu ne ma lii lii ak lii dëkkate yoo na ni neen <laughs> lam yara boo xam ne gisu ko sawaay boo ko créé yeneen saa saam nee gis nga waajooju kulli fa yawmal xiyaam xam nga du ko borom bi di def da koy chargé yen ko ne ko an yaqida an bay na yaqida bayna sha'iratayn xam nga sha'ira day jël ñaari pepp gis nga dugub wala orge imagine ñu jël ñaari gubu blé yu nga blé ñu jël mooy doom bi ah bi nga xam ne moom la gaa yi di lakk di ko lekk ñoom bayeen yeeg ñuufeen yeeg ñi nga xam ne ñoo ni ñoom ak ngomeel yi yow ñu jël lool jël ci ñaari doom walla ñaari ñaari grain de walla ñaari grain euh, li nga xam ne mooy euh, euh, blé blé walla walla mboq maïs wala bi nga xamante ne nii mooy orge walla yooyu wala dugub ñu jox la ñaari doomi gu dugub ne nag takk leen <laughs> fexeel nga jël benn bi takk ko beneen bi comme ni may jële ñaari buum ah wala ñaari kii wëñ takk ko yow dañ lay jox ñaari grain ne la léegi fexeel takk ko boole leen nga takk leen hmm, yow loolu ku ko man mais manu ko loolu kan moo ko man man nga jël benn doomu euh, groupe euh, dugub dugub benn pepp dugub ñaari pepp dugub nga jël benn pepp dugub bi takk ko yeew ko yeew ko loolu da nga koo man daa mën a nekk mu ne nag loolu la ko borom bi nag naan ko defal acca defal an yaqida bayna sha'iratayn wala yaf'al tan jamais yeneen saa sax ne jamais mu def ko mooy loolu dafa bokk ne mustahilaat yi nga xam ne man na ne waaw.